لنا حبل من الأرض للسماء عيسى mooy yaayam Mariam mooy baayam Imran boo toppee ay maamam ak i maamaatam da dem ba ci Ibrahim alayhi salaam dem ba ci Nuux alayhi salaam Isa alayhi salaam mbokk yi mooy yonent bi mujjee dund ci kaw suuf te jóge ci banu Israil banu israil mooy xeet wa ko yàlla yónni ni ñu ko gisee isa alayhi amul way jur wu góor ak juddoom kéemtaan la guy firndeel kattanu borom bi subhaanahu wa taala ak màggaayam yàlla malaaka mu tedd mii di jibril alayhi la yebal mu ëf ngelaw ci yére maryam abnata imran ngelaw la àgg ci biiram noonu la jëlee ëmb ba isa alayhi juddoo ci yaay joo xam ne kenn xamewu ko borom kër mbokk yi nit ña dañoo tàmbali mbokk yi di ko waxal wax ju ñaaw joo xam ne wet yépp la bàyyeekoo woon jëm si ci Mariam alayhi kenn desul ñépp di ko jëw bi loolu amee yàlla feeñalaat geneen kéemaan kéemaan nga mooy dafa waxloo liir bii di Isa alayhi salaam mu wax ñépp di ko dégg mu teggil way juróom wu jigéen Mariam abnata Imran tuuma goo xamante ni nii ba faw fa la jaare setee ca wax yu ñaaw yañ doon teg ci kaw fa asharat ilayhi qaalu kayfa nukallimu man kaana fi lmahdi sabiya qaala inni abdullahi aataaniya alkitaaba wa jacalanii nabiya wa jacalanii mubaarakan aynama kuntu wa awsaanii bilsalaati walzakaati maa dumtu xayya wa barran biwaalidatii wa lam yajcalnii jabbaaran shaqiya wassalaamu calaya yowma wulidtu wa yowma amuutu wa yowma ubcathu xayya dalika ciisa bnu maryam qawla alxaqi alladi fiihi yamtaruun maa kaana lillahi an yattaxida min walad subhaanah ida qadaa amran fa innama yaquulu lahu kun fa yakuun mu joxoñ leen liir ba moom Maryam abnata Imran ñu ne ko naka la ñuy waxeek liir bu tooy xepp liir ba daldi ne man dey jaamub yàlla laa jox ma téere ba def ma ab yonent te def na ma ku barkeel fu ma mën a nekk dénk ma ma taxawal julli di natt asaka feek maa ngi dund tey topp sama yaay te doonuma kuy fetteerlu ku texee di jàmm rekk lay am bés ba ma juddoo ak ca bés ba may dee ak bés ba may dekkiwaat loolu mooy mbirum Isaa doomu Maryam wax ji moo cay dëgg ca la ngeen doon werante yellul ci yàlla muy jàppe kenn doomam tudd naa sellam ga bu bëggee mel ni mbir danaan ko nekkal mbir ma daal di nekk subhaanallah mbokk yi yonent bu ne kéemtaan ya ko yàllay jox ma ngay yemoo ak tolluwaayu ngëm-ngëmi nitam la nit ña gën a gëm ca la yàlla di defal jagle ab yonentam jamono isa alayhi salaam nit ña la ñu gëmoon ngëm gu jéggi dayo mooy xam-xamu faj ak xam-xamu yaram yàlla jox seenub yonente isa alayhi kéemaan gu ñu mësta gis isa alayhi salaam di faj silmaxa goo xam ne boroom da ko judduwaale di faj feebaru ngaana ak ay feebar yu kenn mënutoon a faj ca jamono jooju waaye mbokk yi yàlla jox isa alayhi salaam kéemaanu dekkal nit ku dee subhaanallah banu israil ànd ak isa alayhi salaam leen ci lu ànd ak ay firnde yu wér ne yonentab yàlla la dañoo wéy di ko weddi ak doon ñu fetteerlu ci kanam allahu akbar bokk na mbokk yi itam ci may yi nga xam ne yàlla mayoon na ko isa alayhi salaam mooy boole kook ay nit ñu am xam-xam te am diine ñu leen di woowe waarekat ya muy li tubaab bi wax les apôtres ñu ànd ak isa alayhi salaam di ko taxaw ak di woo nit ñi ca wéetal yàlla ibnu abbas radiallahu anhu nee na isa alayhi salaam dafa joxoon ndigal waarekat yooyu ñu woor fanweeri fa ba ñu wooree ba fanweeri fan ya mat ñoom waarekat ya dellu ca isa alayhi salaam ne ko nun de li ñu bëgg mooy nga wàcceel ñu taabalu ñam wu bàyyi ko asamaan ngir ñu lekk ca loolu doon firnde ci ne yàlla nangul nañu suñu koor gi waaye itam loolu doon jamonoy mbegte ci bésu korite ga nga xamante ni ca la ñuy wori ñam wa doon la ñuy woree waaye mbokk yi yamuñ ca ñu wax ne dañoo bëgg itam ñam wa doon ñam woo xamante ni dana mën a suur nit ña ñépp ak nu seen lim mën di toll dale ko ca ka ca gën a néew doole ba àgg ca borom daraja ya ak borom alal yi bi nga xamante ni waarekat yi wax nañ loolu isa alayhi salaam mbokk yi ana lan la isa alayhi salaam def daf leen a woo ci ragal yàlla ndax ragaloon na moom isa alayhi salaam ne lii ñuy ñaan yàlla bu leen ko yàlla nangulee duñu matal taxawaayu cant ga nga xamante ni moo leen di war su boobaa ci xéewal gu toll noonu subhaanallah waaye waarekat ya bàyyiwuñu isa alayhi salaam ñu des ba tey di sàkku ci moom mu ñaanal leen yàlla yàlla defal leen la ñu bëgg bi loolu amee isa alayhi salaam daal di jóg sol jàllaabeem dem ca bërëb ba nga xam ne fa la daan ñaanee yàlla daal di sëngeem ay ronko tuuru mu tallal ay loxoom yàlla ñaan ko ngir mu nangul ko li waarekat yi doon sàkku ci moom mbokk yi yàlla daal di nangul isa alayhi salaam ñaanam ko subhaanallah yàlla wàcce taabalu ñam wu bàyyee koo asama lu isa alayhi salaam di dolli di ñaan taabal jee wàcc di gën a jege isa alayhi salaam wëlbatiku di ñaan ngir taabal ja doon lu lamboo yiw ak barke te bañ ànd ak lenn ci loraan taabal jay wàcc mbokk yi ba ni tegeet ca kanamu isa alayhi salaam ànd akub darab bu ko muur isa alayhi salaam daa di muri darab wa boole kook tudd yàlla fekk taabal ja fees dell ak ñam wu teey te sel waarekat ya ak nit ña tàmbali ca xewlu mbokk yi képp koo xamante ni amee woon nga feebar bu tëw ba nga lekkee ca ñam wa keroog tàqalikoo nga ak feebar subhanallah taabal jawee di wàcc bés bu nekk lim ba ca daan xéewlu ak na ci juróom ñaari yi nit ginnaaw loolu taabal ja tàmbalee def na gëleemu Saalih alayhi salaam daan def gëléem ga da daan def bu naanee ci déeg bi benn bés nit ña naan ca bés ba ca topp taabal jay def bu wàccee bés bés ba ca topp du wàcc ginnaaw loolu yàlla jox ndigal isa alayhi salaam ne ko taabal ja bu wàccatee bu weesoo way ñàkk ña ak néew di doole ya bu ca keneen xewlooti bi loolu amee mbokk yi naa feq ya mbir ma metti leen ñu tàmbalee sos ak di wax lu ñaaw ca taabal loolu waral ñu dem ba mujj ga taabal ja wàccatul gisatuñu ko waaye ana moo dal naa feq yooyu mbokk naa feq ya doon sos ak di wax lu ñaaw ca taabal ja yàlla daf leen a soppali def leen mbaam xuux ñoom ñëpp kenn mu ci allahu akbar isa alayhi salaam mbokk yi ay mbiram foo ko natt ci yéeme weesu na ko ndax moom mooy yonantab yàlla bi nga xam ne ginnaaw bi mu ganesee àddina jóge na fi te ba fii ñuy waxee ma nga des di dund subhaanallah borom bi subhaanahu wa xamal nañu ne moom mooy ki yëkkati ruuxu jaamam bii di isa alayhi salaam boroom xam-xam yi wax ne yëkkati na ko ci xaaluk nelaw goo xam ne ak gut ci dee loolu ngir muccal ko moom isa alayhi salaam ca pexey yahud ya nga xam ne dañu ko boole woon ak buur boo xam ne buur bu jeng la alimam xasanul basri rahimahullah nee na buur ba moo ngi woon wuyoo turu daawud ibnu nuura bi ko yahud ya waxee fa isa alayhi salaam nekkoon moom buur ba moo jox ndigal ay soldaaram ngir ñu rey ko ba noppi jël jëmmu isa alayhi salaam daaj ko ci ay bant looloo doon ndigalam keroog ba mu yebal ay soldaaram ibnu abu xaatim rahimahullah nee na bi yàlla bëggee yëkkati isa alayhi salaam fa moom keroog isa alayhi salaam dafa dugg ci kër ga nga xam ne fa la fukk ak ñaari waarekat ya daan ànd ak moom nekkoon isa alayhi salaam wax leen ne leen yéen dey dina am ci yéen ñoo xamante ni ginnaaw bi ñu ma gëmee dinañu ma weddi fukki yoon ak ñaar isa alayhi salaam teg ca laaj leen ne leen ndax am na ci yéen koo xam ne noppi na ngir jël sama jëmm ñu rey ko mu mel ni man lañu rey bu loolu amee maak moom ñooy bokk fa ñuy dëkk ci aljan bi isa alayhi salaam waxee loolu mu am waxambaane lu jóg taxaw ne ko man noppi naa ngir def loolu isa alayhi salaam ne ko dellul te toog isa alayhi mbokk yi dellu laajaat waarekat ya lamu leen laajoon ba muy ñetti yoon saa su ne waxambaane la jógoon mooy jógaat wax ne ko man noppi naa ci def ko ca ñetteelu yoon wa ca la isa alayhi salaam ne ko kon yow la yàlla daal jox waxambaane la jëmmu isa alayhi salaam moom isa alayhi salaam mbokk yi yalla yëkkati ko fa moom subhanahu wa taala ba soldaar sa duggee ca kër ga ñu gis waxambaane ma jàpp ne isa alayhi salaam la ndax jëmmam la yoroon ca lañ ko daal di jàppee daal di koy rey jël jëmmam daaj ko ci ay bant am ca waarekat ya ñoo xamante ni ginnaaw bi ñu seedee yëkkati ku ko isa alayhi ca kaw asamaan jahran teg ca seeni bët loolu dafa dolli ñu gën a gëm seenub yonent isa alayhi salaam waaye mbokk yi loolu terewut waxub seenub yonent ba daal am ñu daal di koy gis ndax ñoo ko jëfe te mooy lan mooy ne dañoo wëlbatiku weddi isa alayhi salaam fukki yoon ak ñaar wa makaru wa makara allahu wallahu xayrul maakirin id qaala allahu ya isa inni mutawaffiika wa raaficuka ilaya wa mutahiruka min alladina kafaruu wa jaacilu alladina ittabacuuk wa jaacilu alladina ittabacuuka fawqa alladina kafaruu ila yawmi alqiyaama thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu baynakum fi ma kuntum fihi taxtalifuun ñu tëral pexe yàlla yi tëral pexe te mooy gën jaa mën a tëral pexe fàttalikul ba borom ba waxee ne yow Isa danaa la faat yëkkati la jëme la ci man danaa la laabal ci bon boni yéefar yi weddi te danaa def ña topp ñu féete kaw ña la weddi ba bis ba yéen ñépp dellu ci man ma àtte seeni diggante ci li ngeen doon juuyoo mbokk yi kéemtaan gu màgg gi la yàlla defal jaamam bu màgg bii di isa alayhi salaam mu bokk ci juróomi yonent yi nga xamante ni ñooy ñi gën a dogu ci yonent yi yàlla yi alayhimu salaam muy kéemtaan goo xamante ni ni day wone jagle gu rëy gi nga xamante ni yàlla defal na ko ko moom yonente bi yàlla isa alayhi salaam yàlla na yàlla xeen ñu ci boppam defal ñu dégg ak topp te gërëmal ñu ko allahumma amin di leen dig daje ci beneen jotaay inchaa allah yaa muqalliba alquluubi thabbit quluubana ala diinik allahuma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain anbiyauhum lumana hablum min alard lissama anbiyauhum lumana hablum min alard lissama mubashirin وبشري ومنذري